ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullah fi kitaabihi Riyadu s-Salihin min kalami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu s-salati was-salam fil baabi ath-thalaathumi'a wa sab'atun wa arba'un baabu tahrimil juluusi ala qabr walillahi alhamdu wal kon suñu jotaay bii ñu génn wali gisoon nañu te jeexaloon chapitre bu cent quarante six fi sawm mooy xaraamal gu ñu xaraamal di woor mi continuer dog jot doo dog xëdd jot xëddoo continuer waat beneen ko beneen jour bi di def noonu xadis biñ ci mujj woon gis moo doon xadis 1765 mu ne woon wa an ibni Umar radiyallahu anhuma annahu qaala nahaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam anil wisaal voilà banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis ba léegi ci kitaabul umuur al manhiy anhaa téere bii di wax mbir yoo xam ne dañ koo aay dañ koo xaraamal dañ koo tere mu ne baabu chapitre trois mu ne baabu buntu taxriimi xaraamalu al juluusi toog ala qabri ci ab qabru ñëw ba ci benn tombeau walla benn tomb nga ñëw toog fu ñu suul kenn xaraam gu mu xaraam nga ñëw toog ci kaw ci toog noonu waa almeel ci bàmmeel bi toog xaram boo xam ne dafa xaraam ba ci ba xaraam Allahu akbar al imaamu an-Nawawi rahimahullah fii indiwu fi ay aaya benn xadis kese la indi eh, fan yee gisoon nañu xadis boo xam ne ñu ngi la doon bindu ne la bon masala boobu nañ ko bàyyi parce que ñu neen eh, al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ngi ko indi ci kanam. moo doon biñ ne chapitre trois cent quarante deux baabu nahyi ani salaati ilal qubuur hadith mille sept cent cinquante sept mu ne woon an abi martadin kannaaz ibn al-Husayni radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu laa tusallu ilal qubuur wala tajlisu alayha rawahu muslim hadith boobu biñ koy gis xam nga ne dafa jële ci Seydina Kannaz ibnu al-Husayni siiwoon ci Abu Marsad al-Ghanawi xalifu Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhuma mu ne dégg na yeneen saa salaam ne bu leen julli jublu ci ay xabru waaye bu leen toog ci xabru yi da bu leen ci toog mu ne imaam muslim a ko solo foofu biñ koy gis waxoon nañ la ne beneen côté bi wala tajlisu alayha jarul ñu koy aborder parce que imaam mu ngi koy indil benn chapitre ci kanam haa walillahi alhamdu wal ñu ngi ci mooy chapitre bi trois cent quarante-sept baabu kon buntu tahrimi xaraamal aljulusi toog ala qabr ci bàmmeel moo indi fi benn xadiis yooyu xadiis bi it mënoon na indiwaat boobu waaye beneen la indi mooy xadisu Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu kon xadis 1776 mu ne an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyaabahu fataxlusa ilaa jildihi xayrun lahu min an yajlisa alaa qabr rawaahu muslimun rahimahu llahu taala kon alimaam alxaafidu nawawi rahimahu llah mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne moom de neena moom de nee na wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la an mu toog de laam boobu laawul ibtidaa iya lañ koy woo booy tàmbali wax ak kàddu mu toog ahadukum kenn ci yéen ala jamra ci xal xam nga xal mooy këriñ boo xam ne dañ koo boyala boyal ba nga ko ko charbon boo xam ne bunkante nag konku cur mooy lépp lu ñuul dañ na ci bam konku cur yeneen saa sam ne kenn fekk loolu ñëw daal ciy toog bu ko defee fa tuxriqa tuxriqa la du taxriqa parce que euh, ruba'i bi la ahraqa fa tuxriqa mu daal di rak siyaabahu yéreem bi xam nga boo solee yére toog ci xal wu mel noonu day lapp sa yére fa taxlu sa mu romb ilaa jël bi ji romb ba traversé sa yére bi rakk sa yére bi yépp ba rakk sa yaram wi ah xayrun moo gën fuuf lahu ko waajoojee min an yajlisa ka muy toog ala qabrin ci ab li nga xamante ne mooy ab qabr allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali mooy lan moo yow lii daloon la moo yow nga jógee ne xamoo li xew waaw yaa ngi sonn nag waaye sonn gaa yi fa nga nekkoon foofu manoo taxaw quoi manoo toog sii foofu saa yi après bi nga agsi nga sonn ñëw rek fekk fenn rek nga ñëw toog ndeke benn nag ngandumaa xal boo xom mu xonk cër nga ñëw rek toog ci installé wu noonu nag laata ngay eh, bàyyi xel lakk na sa yére bi ba lakk sa pooj bi sa waay commencé ñor mel ni luñ doon togg la hawla waaw mu ne loolu nag gis nga li muy metti metti loolu kenn ci yéen def loolu loolu dal ko moo gën muy toog ci ab xabru Allahu akbar mu ne rawahu solo na ko muslimun al imam Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom dong moo kaa solo ñu la la déedéet seen al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal indi na ko ñeenti yoon ci musnadu Abi Hurayra radiyallahu anhu ci musnadam bi waaye na ko noon al imaamu Abu Daawuda as-Sijiziyu as-Sijistaaniyu daal dina koy solo ak al imaam Ahmad ibnu Shuayb an-Nasaa'i naka noon al imaam ibnu maaja imaam at-tirmidi moo ko solowol ci ashaabu sunan al arbaa te imaam al buxaari solowu ko radiyallahu anil jamii al imaam muslim kitaabul janaa'iz baabu nahyi anil juluusi alal qabri was-salaati alayhi buntu bopp suraax yi def ci kitaabul janaa'iz moom mooy xadiis bu njëkk après nag bi mu andee xadis bii la dóoral ni xadis bi ñu doon fàttali léegi muy xadis Seydina Abu Marsad Kannaz ibn al-Husayn al-Ghanawi radiyallahu anhu naan la tajlisu ala al-qubur wala tusallu ilayha kon xadis bu njëkk bi la moom mooy mu ne wa haddathani Zuhayr ibn Harb imaam Muslim mu ne te nettali na waan donc sama sëriñ di Harb <coughs> di Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaysama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala gane àddina cent soixante génn àddina deux cent trente-deux rahmatullah alayhi qala mu ne hadathana jarir mu ne gi nettal mooy jarir muy jarir ibn abdil hamid ibn jarir ibn qurt ibn hilal ibn abi qays abu abdillah ad-dabbi ar-razi al-kufi al-qadi rahimahullah gane àddina cent dix génn àddina cent quatre-vingt-huit de génn gane àddina am génn àddina am lépp nag am na wute rahimahullahu ta'ala an Suhayl mu jël ko ci Suhayl Suhayl ibn abi Salih Zakwan as-Samman abu Yazid al-Ghatafani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a Ghatafani mawlahum génn àddina vers les années cent trente-huit côté yooyee rahimahullahu ta'ala an abiihi mu jël ko ci baayam baayam mooy Zakwan di Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani borom import export génn àddina la 101 rahimahullahu taala an abi hurayrata moo jële ci sayyidina wa mawlana abu hurayra al-hafiz al-yamani ad-dawsi radiyallahu anhu li gën a séw ci turam bi abdurrahman ibnu sakhr génn àddina la 59 ci xilaafa sayyidina muawiya radiyallahu taala anhuma wa ardahuma moom mu ne hmm? annahu qaal mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yajlisa ahadukum ala jambihi fatuhriqa thiyaabahu fatakhlusa ila jildihi khayrun lahu min an yajlisa ala qabrin allah allah imaam muslim mu ne wa haddathanahu Qutayba mu ne hadis bii de net na Qutayba ibn mu ne jëlee ko tamit ci beneen sëriñ mooy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi mawlaahum al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah gane àddina 148 génn àddina 240 qaala mu ne haddathana Abdul Aziz mu ne ki leen net ma Abdul Aziz mu ne yaani at ad-Darawardi mooy Abdul Aziz ibn Muhammad <laughs> ad-Darawardi waaw ad-Darawardi <laughs> ibn Ubayd ibn Abi Ubayd ad-Darawardi al-Madani rahimahullah génna àddina cent quatre-vingt-six mu ne xaata xawalam naa ci meneen càllale wa haddathani Amrun an-Naqid mu ne nettali na ma ko sama benn sëriñ de Amr ibn Naqid de Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Zabur Abu Usman al-Baghdadi an-Naqid al-Hafiz génn àddina deux cent trente et un rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abu Ahmad az-Zubayri mu jël ko ko naan Abu Ahmad az-Zubayri tuddoon Muhammad ibn Abdillah ibn Zubayr ibn Umar ibn Diruyan al-Aslami Abu Ahmad la si yowoon az-Zubayri rahimahullahu ta'ala génn àddina la Ahwaz rahimahullah qala haddathana Sufyanu mu nekk nettal mooy Sufyanu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as Abu Abdillah al-Kufi yu gane àddina soixante et un ku nekk ci ñoom an Suhaylin mooy ñëwaan na ibn Abi Salih bi hadha al-isnad kon hadis baa ngi nii lii la al imam al hafiz an-Nawawi indi lëkkaaleem ak suñu bunt bi nag mooy li nga xamante ne yonent bi ci di bunt bii di wax xaraam gu ñu xaraamal nit di toog ci xabru yonent saa salaam moo joxe lii waaw ne kenn ci yéen toog la hawla si loo xamante ne nii aw xal ab braise naan braise en français nga toog ci mu ràkk sa yére bi ba ràkk sa yaram wi loolu moo gën ci yow que ngay toog ci li nga xamante ne nii nga nga ngay toog ci li nga xamante ne nii mooy mooy ngay toog ci loo xamante ne nii aw ab xabru la voilà kon loolu nekk na loo xamante ne nii eh, loolu graw naa lii moo gën a woyof ci yow xayrul law moo gën ci moom te moo gën a woyof ci moom que nit ki di toog ci ab xabar lii moom leer na ne lii dafa xaram parce que quand même loo xam ne day day day jure ay metti yu tar yow yaa ngi imaginer jàpp xal xam nga neen saa sam doon na wax naan jamono dina ñëw alqabidu ala diini waa ji diineem day mel ni ku ngëpp xal waaw parce que day tumuranke ci àddina bi waaw képp koo xam ne dangaa nekk ci li yonent bi alayhi salaam ne woon yàgg day ngay mel ni yàgg ki aw xal daal di koy nëpp yéen a yem braise waaw allahu akbar parce gaa yi kenn kenn gaa yi da ngay ab noon lañ lay jàppe waaw ab noon waaw su dund moom gaa yi duñ la ci may dara waaw duñ la ci may dara waaw duñ la may dara dara déeri déeri lañ la dul may da ngay mujj nekk koo xamante ni nii da ngay da ngay da ngay tumuranke waaw waaw nga léegi nag nga dugg nag ca la yonent baay saa saam doon wax ah ke bada al islaamu ghariba fa sa ya'udu ghariban kama bada fa tuuba lil ghurabaa Allah Allah waaw ya'ti ala nnaasi zamaanun as-saabiru fiihim ala diinihi kal-qaabidi ala jamr Allah Sayyidina Anas lahi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wal hadiis qad rawaahu al imaam at-Tirmidhi wa Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi mu ne jamono yeneen saa salaam nee na yore eh, dina ñëw ci nit ñi jamono joo xam ne këy muñ ca ñoom ca nit ña téye diineem malgré les vents et marées ak lépp kal qabidi ala al jamr day mel ni ku ngëb xal xam nga ne loolu metti na léegi nag fii yonent bi saa saam ne nit ki toog ci ab braise mu lakk yére ba mu sol ba lakk yaram ba moo gën a sedd ci moom que muy def bi kon loolu day war ne xaram waaw léegi nag toog léegi kon lii moom leer na lii daa leer waaw an yajlisa ala qabr léegi nag daa am benn affaire fii boroom xam-xam yi rahmatullah waa an yajlisa ala qabr moom min an yajlisa ala qabr waa loolu mooy lan toog toog comme niñ ko firee toog wala mooy toog fa di xayta waaw sa dem toilette au nga dem ci toilette yi nga dem ci xabru ba daal di ci benn xabru buñ suul benn tomb wala benn tombo nga ñëw tiim ko daal di ciy jonkon daal di ciy sotti euh, tuur dugub daal di wëy waaw est ñaar yooyu buñ ciy wax hein ana ban lañ ciy wax loolu ku mel nii dafa am le ci yenn boroom xam-xam yi te loolu siiw la ci imaamu Maalik rahmatullah alayhi que ne bon en fii li ñuy wax mooy toog ci ngir daal di xayta comme li nga wax nii loolu wax mooy ñëw ba ci tomb bi lool moom vraiment mooy mooy vraiment kii yemul rek du du yabaate a ah loolu daa ëpp yabaate sax waaw waaw bàyyi fi ñoom àll bi bàyyi fi ñoom douche ñoom toilette ñoom yëpp hein ñëw ba jub xabru ubbi buntu almeer yi dugg jonkan après jóg dem sa yoon non kooku moom kooku moom kooku moom bés bu ko kaay kaay ne nuus moom dañ naan non kii moom kii moom non kii mooy kii kii kii léegi nag am euh, ñoom imaamu Malik moom dafa doon wax ne noo loolu la parce que yoo xam ne loolu lay wax ko wax waaw waaw mais euh, mooy xayta la xayta moo tax imaamu Malik ne euh, jumhuur waaw jumhuurul ulama liñ jàpp mooy dañ ne non affaire bi kii la mooy toog toog bi ñuy wax rek mooy comme toog comme ni ngay toogee ci ban ni ngay toogee feneen loolu la waaw loolu la waaye nekkul ne dañ ciy kinaaya mooy dañ ci liñ ci jublu mooy comme ku ñëw soit bu xayta wala bu tuur ndox toog ndax boo tuur ndox jonkal ci xabru bi daal di cur al ci ah waa jumhur ne lii la waaw te ne loolu la du kinaaya waaw <laughs> sauf que ñeneen ñi imaamu Malik ak ñi ñi yoonoon wax wax jooju ah ñoom dañu ne parce que euh, ku mel imaam bon dañu jël Seydina Abu Hurayra boo demee ci euh, al imaam at-Tahawi mu ngi koy solo loo xam da yëkkati mu ne. man jalasa ala qabrin yabulu alayhi aw yataxawwat fa ka annama jalasa laa jamr waaye sanadam dafa da'if waaw loolu dafa da'if waaw loolu dafa da'if ah mooy ne képp koo xamante ne nii dafa toog mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na moom Seydina Abu Hurayra mu ne képp koo xam ne man jalasa képp koo xam ne dafa toog Hmm? ala qabrin cib qabru yabuulu jonkon cib qabru bi toog fa dangay tuur ndox aw yataxawat wala muy xayta fa ka annama kooku mu ngi mel ni jalasa dafa toog ala jamb ci kaw ab xal ñu jële tamit ci ibnu umar radiyallahu anhuma kene moom lii noonu tekkiwul toog bi ngeen wax parce bu doon loolu la ibnu umar jële nañ ci moom ne da doon toog ci xabru yi waaw jële ci moom kene da doon toog ci xabru kon nag loolu manu la nekk ne kon lii lay tekki kon mooy ki nga xamante ne da ci xayta la waaw te tamit jëlee nañ ci Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu kene mas kii num tudd def benn xabru mooy teg ci boppam noonu tudd voilà ak Seydina Zayd ibn Thabit bi muy wax Abu Umaama mi gisoon keroog ibnu Sahl ibnu Hunayf aw ah, mu daal di koy woo ne ko kaay sama doom bokk yonent saa salaam li mu wax mooy koo xamante ne li mu tere mooy ku toog dégg naa ko moom mu ne daa tere ku mu ne mu mu ne mu ne bu kenn toog waaw ne innama naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil li hadathin bi bawl ko yonent saa salaam li mooy nit koo xamante ne nii kuy toog ci kaw xabru loolu lim ci tegu xam nga la mooy ngir di li xadas mooy ngir li xadasi bawlin aw xaayit ngir nga dem di fa tuur ndox wala di xayta loolu la yonent bi alei saatu salaam daal di tere eh, sauf que <laughs> sauf que affaire boobu noonu euh, léegi sauf que mooy léegi nag loolu mooy wax yëpp parce ku ko tekkee loolu da naan kon affaire bi kon toog bi yow yow yow li nga woo jëkk wax toog te waa jumhuurul ulamaa li imam Nawawi wax kon loolu àtte bi day day changé ah parce que bu dee ne yonent saa salaam du toog bi la tere waaye li mu tere mooy ku ci dem di xayta ku toog di xayta wala jonkon di kii waa mais kon loolu ah kon kay yow du toog bi lañ tere ba pare Seydina Ibn Umar doon ko def ñu jël Seydina Ali que ni eh, ñege naa teg na ci boppam ci xabru tëdd teg ci boppam ci xabru keene <laughs> Seydina Zayd ibn Sabit lii mu wax eh, Abu Umama ibn Euh, Sahl ibn Hunayf hmm, radiyallahu anhuma moom lañ la saxaaba bu ndaw la waaw <laughs> Abu Umaama <laughs> waaw waaw am ne Asad ibn Zurara ya Abu Umaama bu mag ba moom lañ ko moom laa jàpp ne moom lañ ko tudde ndax moo jur yaayam quoi <laughs> voilà léegi loolu kon loolu nag kon loolu la quoi léegi léegi nag ci kaw nii ginnaaw yi gisee kon toog bi min an yajlisa kenn toog kon euh, ci aw xal mu lakk yére bi ba àgg ci der bi moo gën ci moom gën a wees ci moom mu toog ci xabru kon toog bi gis nga kon ñaari wax la am nañu ne mbir mi lenn la mooy mooy toog dëgg bi te loolu la waa jamaahir wax mooy toog bi ñu xam rek waaw toog bi ñu xam ah ñu jële ci imaam Maalik mu ne lool mooy alxadas waaw waaw <laughs> léegi nag nañ ñëw nag ci masala yi léegi nag ginnaaw loolu nag day indi nag ay masala waaw léegi lan mooy masala bi waaw mooy waxu boroom xam-xam yi lan mooy àtteey toog ci kaw xabru lan mooy àtteey toog ci kaw xabru al imaam ibn abdul bar al sii de doon na wax ne li nga xam ne ci at-tamhid naan euh, jeexital yi nga xam ne moom lañ soloo jële ko ci yoonu yone ba ci yonent bi alayhi salaam muy tere ku toog ci kaw xabru bokk na ci xadiis Uqbat ibn Amir Seyna Jaabir Seyna Abu Hurayra ak am na nag ñoo xam ne dañ ne xadiisu Seyna Uqba bi ci moom la xadiis am na ñu moom it waaye mbir mi mooy dem na ba ci yonent bi alayhi salaam xadiis bi moom leer na parce imaamu kii Muslim Euh, rahmatullah alayhi mooy bunt bii nii euh, li mu def mooy al imaamu Abul Husayn wax nañ la xadis bii la jëkk indi mooy xadisu Seydina euh, kii bi nii Ibnu Umar bi non Abu Hurayra ma Ibnu Umar xadisu Ibnu Umar bi la jëkk indi Abu Hurayra ma naan Ibnu Umar Abu Hurayra la yajlisa ahadukum ala jamrat fa tuhriqa thiyabahu fa tukhlasa ila ila jildi xayrun lahu min an yajlisa ala qabr après mu teg ci hadith sayyidina abu marsad al ghanawi la tajlisu ala al qubur wala tusallu ilayha voilà moom yooyu la indi hadith kanta hadith sayyidina jabir al imam abdur razzaq sëriñu eh, abdur razzaq as-san'ani <laughs> Eh? moom moom moo ko soloo eh? eh, mu jaar ci ibnu Jurayj la ko Abdurrazzaq da jële ne ibnu Zubayr ibnu Zubayr muy Abdul aki Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus sëriñ ñoom imaamul Layth beek imaam tamit ak ñoom ibnu Jurayj ñi moom moo ne sami'a Jaabir ibnu Abdillah day gën a sëy naa Jaabir di doomi Abdillah radiyallahu anhu yaqulu mu naan sami'tu Rasulallah mu ne dégg naa Yonent sallallahu alayhi wasallam yanha an yaquda ar-rajul ala qabr wa yuqassas aw yubna alayhi te xadis boobu noonu muy wax bu Seydina Jaabir boobu Imaam An-Nawawi ñu ngi koy nga ne ma lan fii ma ne non buntu mu indi juste après ñun suñu xadis bi xadis bi ci tegu buntu bi ci tegu buñ paree chapitre chapitre xadis Seydina Jaabir boobu la indi Seydina Jaabir mu ngi ci Sahih Muslim tamit. mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam as-sunanu al imaam Abu Daawud rahmatullahi alayhima mu ne yonent saa salaam tere na ah, ah ñuy tabax ab xabru ah, ak ñu ciy toog loolu bu ñu ñëwee foofu dinañ gën a taxaw ci loolu euh, côté masala tabax yiñ doon wax voilà ak tombo yépp ah, est-ce que bi tasxiix bi ak tamit tasniim béeg maaxale wala bàyyi mu xaw a jëkkate ak tamit li nga xam ne gaa yi nga xam ne dañu fekk tombeau yi daal di koy ay foo xam ne dañu def ay tombeau suul fa nit tabax fa mel ni ay appartement mel ni bon appartement mel ni ay ay néeg walla tabax ngan di ngan di kii hmm? gaa yi ñëw fële ca Medinatul Munawwara baqee gaa yi raser yëpp <laughs> waaw gaa yi raser yëpp waaw bu andi woon ngandum gaa yi di mer waaye ca Mali ca Tombouctou ba fa gaa yi ne ay wotu côté 2012 2013 yooyu raafal tomb yi foofu <laughs> ndax ñoo ngi doon toppaloo hadith a Ali ibn Abi Talib bi ñu gisoon bi mu doon woo Abul Hayyaj waaw naan ko ndax duma la yónni ci loo xamante ne ni moom la ma yonent ma buy bàyyi benn uh, xabru bu jóg lu dul nga maasale ko <laughs> voilà loolu ñëw bi ñu ñëw hadith sayna Jaabir bi loolu lay wax mooy boole na ci tere ñuy toog ci xabru kon mu ngi noonee Sayyidina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne la an ata'a ala jamratin hatta turfi'a ahabbu ilayya min an aqwada ala qabr waaw na ko noon al imaam Abu Bakra Nufay ibn al Harith radiyallahu anhu maa wax na ko Sayyidina Ibn Mas'ud radiyallahu ne ma taxaw joggi aw xal mu lakk ma ba jàll ci sama deret bi ba sama yaram bi moo ma gënal may toog ci ab ñu jële ci mawlana ibnu Mas'ud ki Abu Bakra lu mel noonu waaw kon nag mu ngi noonee ak ñeneen ak i ñeneen eh, eh, eh, wallahu taala alam waaw ah. Uqbatu ibn Amir doon wax ne man moom ma dox ci ab xal wala boog mooy jaasi bi côté bi dagg bu ñaw ma teg ci sama tànk dox ah ba sama tànk bi daal di dagg moo ma gënal may may may toog wala di dox ci kaw jullit boo xam dañ koo denc kon nag mu ngi noonee euh, léegi al imaamu Maalik kon gis nañu ko nekk li mu wax léegi kon léegi nañ ñëw ci masala bi al imaamu Nawawi <laughs> al imaamu Nawawi <laughs> rahimahullahu taala moom dana lii moom day wane ne lii daa xaraam moom al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj akbar mu ne moom al-Imam an-Nawawi lii la wax <laughs> eh. <laughs> mu ne wal muraadu bil qudu' yi ginnaaw bi waxee li ñu waxoon sànq dane hada al hadith bo karahatu fii bon côté boobu ñëwaguñ ci mooy bii di ñëw tajsis bi al wal binaa alayhi wa tahrimul qu'ud kon xaraamal di toog ci kaw qabr wal muraadu bil qu'ud al li ñu jublu nag ki toog mooy ki ci al euh, julus bi mu wax fii mooy toogaa ah, bil qu'ud bi an yaquna mooy toog mu ne hada mazhabu Shafi'i wa jumhurul ulama mooy mazhabu imam Shafi'i ak la majorité des borom xam-xam mu ne wa qaala Malik fil Muwatta al al murad bil qur'an al julus mooy non non mooy al mooy alxadas lay wax voilà ki ji ñi ñu bind moo kii du lii mais mooy ki nga xam ne da toog ngir daal di gaanuwaay voilà <laughs> ah, après mu ne li koy dëgëral nag li waa jumhur wax mooy laa tajlisu ala al qubur bi yeneen saa salaam wax bu leen toog ci xabru yi waaw ak hadis bii ñu nekk. léegi nag euh, kon masala bi mooy lan al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullah rahmatan waasi'a parce que imaamu Nawawi boo li mu waxee day mel imaamu Maalik kese moo ko wax parce que imaamu Nawawi da ne non euh, al imaam Maalik da al qu'uud al hadath la mu jàpp ne loolu ta'wiil la boo xam ne da'if la wala boog mu nekk loo xam ne bon. <laughs> xam nga moom des fois <laughs> ni wax waxee rek mo waaw mais sauf que imaam al-Hafiz Ibn nag dane lii imaamul Nawawi wax boo ko déggee day mel imaam Maalik kese wax li waaw mu ne na ko noon imaam Ibnul Jawzi tamit bi mu koy nettali li ñu dégg da ngay mel ni imaamu Maalik daal waa jumhur ñoo wax lii moom kese moo wax li alors que loolu parce que bu nee jub imaam Ibnul Jawzi comme imaam An-Nawawi jumhurul fuqaha ala al-karaha xilaafan li loolu day mel ni boroom xam-xam yi la majorité des boroom xam-xam yi dañoo sib lool mooy dañ koo bañ dañ koo tere mooy tere goog nag du xaram la ah. ba mu des wuteeg Maalik mu ne loolu nag ah ba pare mu ne wa sarraha an-Nawawi imaamu an-Nawawi rahimahullah wax ci Sharh al-Muhadhab bi anna madhhab Abi Hanifa kal-jumhur kene madhabu Abu Hanifa an-Nu'man comme jumhurul ulama mooy dañoo tere kuy toog ci xabru imaam alxaab na xajar ne walay sa kadalika de mooy sëriñ bi daa juum de imaamu Nawawi daa juum ci loolu mu toxal al imaam Abu Hanifa bal madhabu Abi Hanifa wa ashaabihi ka qawli Maalik imaam uh, alxaafis daa bëgg a wane ne fii wax ji il faut pas naan imaam Maalik kese ah parce que du dut imaam Maalik kese parce que al imaam Abu Hanifa ak mooy xanafiya yi ñoom dañoo jàpp ne toog bii ñuy wax mooy ka fay toog di xayta wala di tuur ndox waaw di gaanuwaay kooku la. kooku mooy loolu la loolu lañ tere mu ne Abu Hanifa yàlla imaam ak mbokkam yi loolu lañ wax comme waxu imaam Maalik mu ne lii kama naqalahu anhum at-Tahawi mu ne comme mi nga xam ne al imaam at-Tahawi mi nga xam ne référence la ci Hanafiya yi moom moo ko toxal affaire bi waaw mu ne wax tajjalahu ba pare moom mu layale sëriñam bi bima akhrajahu li nga xam ne moom la solo moom imaam at-Tahawi min tariq Bukayr ibn Abdillah ibn al-Ashaj ci yoonu euh, euh, Bukayr ibn Abdillah ibn al-Ashaj mu ne anna Nafi'an kana Nafi' da koo nettali am na Abdallah ibn Umar kaana yajlisu ala al-qubur mu ne parce que lii lii dëgëral seen wax que ne du toog comme waa jumhur li ñu wax mooy lan Abdallah ibn Umar Naafi' na moo ko nettali moom Bukayr ibn Abdillah ne Seydina Abdallah ibn Umar da doon toog ci xabru yi waaw ba pare ci la wax ne wa axraja Ali léegi Seydina al-Imaam at-Tahawi solo jëlee Seydina Ali ibn Abi Taalib lu mel nii mooy moom da ci ne da di doon euh, teg comme ñegenaay quoi. mu ne waan Zayd ibn Saabit mooy lim doon wax sànq doon ko wax euh, Abu Umaama ibn euh, Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhuma naan ko innama naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anil ala al-qubuur li hadathi li hadathi ghaa'it aw bawl waaw ne ko yonent fait li mu tere mooy ku fa toog di xayta wala ngay tuur ndox loolu la tere waaw kay <laughs> waaye sauf que lii nii mooy en fait yonent ci bari saa dafa wax ñaar yëpp dëgg-dëgg mbiri boo seetloo mooy parce que Seydina Zayd ibn Thabit li mu wax Abu Umama ibnu Sahl radiyallahu anhuma mooy loolu lu mu dégg la ci yonent ci bari saa saam mais sauf que yonent saa saam terewul lool kese yonent saa dafa tere nit dem ci ab xabru toog fa di xayta waaw waaw di fa tuur dugub wala bu fay tuur ndox loolu dañ koo tere moom yonent saa tere na ko mais tere na lii tamit. sauf que ñoom dañoo dégg lee Seydina Zayd ibn Sabit leen a dégg mais loolu dàqul ngeen wax na comme ni ñoom Abu Hurayra ñoom Seydina Abu Marsadin al-Ghanawi ak ñoom Seydina Jaabir nettali ñoom leen ñoom dégg nañ lépp loolu voilà moo tax imaam al-Hafiz ibn Hajar ne wayu ayidu qawlal jumhur lii dëgëral nag xaw waxu waa jumhur ne non toog la maa axrajahu Ahmad mooy li nga xam ne moom la al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal daal di soloowe ci hadiisu Amr ibn Hazm al-Ansaari muy saxaaba boobu loo xam da koy yëkkati ci yonent saa saam mu ne yonent saa saam nee na laa taquudu alal qubuur bu leen toog ci qabru yi mu ne wa fii riwaayatin la am na benn riwaaya bu imaam Ahmad boo xam ne jëlee ko ba léegi ci Amr ibn hadiis Sayyidina Amr ibn Hazm al ansaari radiyallahu anhu mu ne ra'aani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ana muttaki'un ala qabr fa qaala la tu'di saahiba al qabr waaw mu ne eh, yonent bi alayhi salaam daf maa gis ma daal di sukkandiku ci benn qabru daal di ci eh, wiiru nee na yonent saa salaam dama e eh, bul bul bul bul lor borom qabru bi imaam al-Haafiz Ibn Hajar nag dana isnaad bi saxiix la. waaye ku mel la Cheikh al Éthiopie <laughs> rahimahullah dane non eh, eh, damay ragal ne imaam al-Hafiz daa seetluwul li mu wax parce que hadith bi wérul ah waaw ndax isnaad bi <laughs> ah bu dee isnaad bu njëkk bi la an-Nadr ibn Abdillah as-Sulami moo fa nekk te kook majhul la waaw mu ne bu dee beneen càllale bii mooy ba léegi ñaaru hadisu Amr ibn Hazmi bu dee bu ñaareel bii Abdallah ibn Lahiya moo fa nekk te wax ji ñu moom wute bi leer na ci moom ci ak ñàkk boroom xam-xam yi xëccoo bi am ci moom ñiy wéral bon li ëpp dañ ne dëgërul lu dul bu ko yenn ci imaam yi daal di jëlee ci moom. kon loolu euh, amaana nag imaam al-Hafiz daa jàpp ne loolu wér na loolu it mën naa nekk waaw waaw kon. Euh, wallahu taala alam léegi waaye ku mel ni ci al imaam ibn Battal Maliki la mais dafa jàpp ne bon loolu seen sëriñ bi di wax imaam Malik ak bon léegi kon Hanafi yi euh, loolu mu ne at-ta'wilul mazkur ba'id non euh, kanta ne mbir mi mooy bu leen ci toog mooy bu leen ci xayta bu leen tuur ndox bu leen ci tuur dugub bu leen ci kii ñoom tudd di gaanuwaay ak euh, tuur dox mu ne loolu moom loolu dafa sori quoi li anna al hadath ala al qabr aqbah min an yukrah wa innama yukrahu al julus al muta'arif waaw ne parce que moom ñëw moom ci ab qabru nag moom moom di safa dem toilette ñëw ci bàyyi toilette yeeg fépp ak àll beeg foo mën a dem yëpp ñëw ba ci xabru moom jonkon fa non loolu moom daa gën ñàng que ñu ñëw di ko tere loolu moom jarul sax tere ñëpp xam ne lii daa ñaaw quoi <laughs> mais sauf que dañ naan loolu wér na parce que hadith sayna Zayd ibn Sabit bi wér na bi mu wax Abu Umama ibn Sahl ibn Hunayf radiyallahu waaw boobu wér <laughs> voilà <laughs> loolu loolu moom wér na que loolu am na mais sauf que mbir mi lenn kese la bu dee xadis boobu wér na dañ naan sëy naa kooy li xam sànk moom dégg na lii ñeneen saxaaba dégg leneen te ne yoneen saa salaam dëgg la tere na koo xamante ne ni euh, euh, day ñëw di gaanuwaay di tuur ndox ci kaw wala xayta ci kaw ab sabru waaye tere nag ku ci ku ci ku toog ci xabru comme ni mu ne ci xadis sëy naa Abu Marxad bi voilà te loolu xaqiqa bi buñ nee toog li ñuy njëkk a ñëw mooy toog léegi nag bële yoneen saa salaam leeral na woon waaye bii it am na waaw kanta léegi nga ne Seydina Ibn Umar mi doon mi mi mi naafex ne moom nag da ko doon da doon da doon toog ci xabru dañ naan mais kooku lenn kese lañ mën a am lay ci moom mooy que ni Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma mooy tere bi da koo da koo dikkalu loon kese waaw kese. kanta Seydina Zayd ibn Sabit moom daal moom la mu dégg la jàpp ne lool kese la alors que du lool kese ndax Seydina Jaabir Seydina Abu Umaama non ci euh, euh, Marsad ibn Abi Marsad non maanaam Marsad non euh, Abu Marsad bokk parce que doom ji du Abu Marsad Abu Marsad la mais du Marsad voilà <laughs> Kannaz ibn al-Husayn xalifa Hamza lañ lay wax nii say radiyallahu anhu waaw moom wax na lu leer xadiisam bi dañ gisoon ko fàttale ko léegi ak xadiisu ki nga xam ne mooy Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu nga xam ne moom daa leer kene nga toog parce que moo tax ñenn ñi ne waaye ma xoolal lenn ci Maliki yi xaw kat moo am na ku ko ci doon wax ne waaye loolu moom daa leer ana lan ana ana ana kan mooy gaanuwaay ci ab yére parce que bu yonent saa saa saam nit ki mu toog ci ab yére ci ci ab xaw bu lakk yére bi ba lakk yaramam moo gën muy muy muy toog ci xabru loolu boo teggee toog boobu nan nga ko mën a tekkee ne mooy kuy gaanuwaay kan mooy gaanuwaay kan mooy ñëw di xayta ci ay loolu toog bi <laughs> non loolu mooy toog bi ñu xam ko nga toog ci waxal mu jeex mu leer nañ voilà loolu la kanta kon Seydina Ibn Umar dañ naan jotewu ko Seydina Abu Marta kii boobu Zayd ibn Sabit mooy moom la mu dégg la foogoon ne loolu kese la wala ku dul loolu kese kanta Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mooy loolu ñuy nettali ci moom dara la dëgërul sanadam dëgërul ah voilà loolu. bu ko defee day remettre en cause que loo xam ne dañ ko koy askanale waaw parce que bala ngaa askanale naan diw moo def lii mooy la lañ koy askanale mu sax ni loolu moom moo ko moo ci sax na waaw waaw xadiis Seydina kii bi dëgëru ah Seydina Ali bi radiyallahu anhu loolu dëgërul càllale bi daa am ab daif waaw dafa dëf dafa dafa wéradi moom waaw parce que daa am ab majhul ab majhul bopp plutôt parce que mawlan li ali loolu ñëpp xam nañ la lool mooy euh, mooy mubham te am na mawla li ali boo xam ne nee na kooku mooy kan kenn daa xalkal la kooku moo tax loolu lay moo tax kooku kenn manula ñëw di askanele sayyidina ali ibn abi lii voilà radiyallahu anhuma wa kon lii mooy wax waaw mooy kon yeneen bi alayhi salaatu salaam euh, li dëgër masala bi mooy lii mooy ne dafa xaram comme lii Imaam An-Nawawi wax baabu tahriimil juluus ci toog ci kaw xabru waaw léegi nag surtout xadiis bee mu ne da nga koy lor loolu lépp daa tax bu kaay foog ne nit moom bu faatoo rek garaawul que yow da ngaa foog ne ki ngay ki ngay kii ci génn àddina ki nga xam ne mooy lu mort wala la morte loolu la ñuy wax la morte la ñuy wax foog naa français bu jub bon j'espère que ah oh, le mort la morte fan bu dee jigéen la te ne yow loo def ci yaramam du ci yëg dara ah non loolu erreur la loolu ngandum erreur la ah. loolu ngandub erreur la moo tax yeneen tibere saa saam doon wax naan kasri kasru idaamil mayiti ka kasrihi hayya waaw waaw kasru azmil mayiti ka kasri azmil hayyi fil ism allahu akbar te lool yaay ummu salama hind bint abi umayya hudayfa nday jullit ñi radiyallahu anha wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala al-jinaan al-ula maskanaha wa ma'waha moo ko nettali neneen saa salaam neena damm yàqu ku génn àddina moom ci ci ci ci ci bàkkaar xam ne da ngaa damm bàkkaaru kiy moom bu doon waaw kon loolu day wane ne loolu da koy day def effet ah waaw kon loolu Euh, nekk loo xam ne lu jara a bàyyi xel la xabru bi boo ñëwee di ci toog da diisal boroom xabru bi comme li mu wax <laughs> laa tu'li saahibal xabri waaw bul diisal boroom xabru bi kon xorma gi ñu war a jox xabru yi daa bari ak yi ko joggi noonu ci tay dégg dugg ci almeer yi lu la neex doxe di joggi ci ay xabru di kii déet loolu rafetul wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu ci lañu pare masala bi bii di ñëw ñu jëlaat beneen boo xam ne ba léegi ci wàllu xabru yi ci daal dinañ koy junj léegi mooy tabax hmm? walla di ko peinture ko def ay mbir ko def lépp ah ak yu mel noonu daal insha allah ak di ci tabax ak yooyu bii di ñëw ñu daal koy gis